wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fircawna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala kon ci saar bii mu ngi ñu doon wax ne day nettali xabaaru seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam ak kàccoor ba di fircawna nekkoon buurub Égypte waxoon na Firawna na nga xam ne noonu la defoon daldi xaaj réewam mi def ko ñoo xam ne nit ñi ñii mu def leen ay jaam def leen ay pàcc-pàcc ñii ay jaam yoo xam ne ñoo leen di liggéeyal di waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam ñoo leen doon liggéeyal di yahuud yi léegi nag ñoom ñu nekk sang yi léegi nag ba pare tegu ci ba mu yëgee ne gaa yi ne ko sa nguur gi ki koy daaneel ci ñoom lay juddoo ta leen mu juddu mu jàpp di rendilu nit ñi ku jur joom bu góor mu rendilu waroom ne noonu la namoon nekk ci di yàq ci kaw suuf yàq gu rëy mooy di jeexal li nga xam ne mooy di rendi ay bakkan yu deful dara suñu borom ne léegi nag ñun ñu namm leneen ñu namm daal di def gis nga ñoo ñële nga xam ne ñoom la doon dooyadil ñu def leen ñu nekk ñi nga xam ne ñooy nekk njiit yi jiite ci wàllu diine waaye jiite li nga xam ne mooy ci wàllu àddina bi ñoo koy jiite après wa naj'aluhumul warithin ma def leen ñi nga xam ne ñooy doon suuf si léegi nag muy continuer fii lañu war a jël ci juróom benneelu yalaaya bi mu ne wanu makkina lahum bokk na li nga xam ne borom bi lool la namm te wuteek li Firawna namm wanu makkina lahum ñu daal di jàppandal ñoo ñoo ñële nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole muy waa banu Israayil yoo yële ma jàppandal leen fi lardi ci suuf si ba ñu yor ko ginnaaw bam bam rëccee seen loxo nekkatul woon seeni loxo ñu leen di defi jaam mbir mi tegu seen loxo wa nuriya ñu wan Firawna bokk na ci li borom bi namm bu boobaa wa nuriya mu daal di wan Firawna waaja ñu naan Firawna bi du bóorub Égypte wa Haamaana ak bras droit wam nekkoon ki nga xam ne mag yi wa junuudahuma ak seen soldat ya leen doon jàppale ci la nga xam ne mooy yu yiis ñu doon def ñu doon wër di wër xale yi di leen wër ci kër nit ñi di leen di leen xëcc buñ déggee liir buy jooy fenn wala rumeur bu naan am na ku jur dara ñu daal di dem num gën a gaawe yi di wër ci kër yi di xëcc xale yi di leen rendi suñu boroom ne leen nag mu wan na ak Haamaan ma ko doon jàppale doon wëyal politique am lam namoon ak soldat ya leen doon jàppale minhum ca ñoom maakaanu la nga xam ne nekkoon nan yahzaruna doon ko ragal mooy lañ doon ragal borom bi moom la leen di wan mooy dañ doon ragal ñàkk seenu nguur ba moo tax ñuy rendi ay xale yu deful dara ay bébé yu deful dara borom bi ne nag man maa mu wan Firawna Haamaan nag seen soldat ya lañ doon ragal ñàkk seenu nguur dinañu ko ñàkk te a leen koy wan de suñu boroom nag di ñu wax nag Seydina Muusa nan la juddoo ak nan la def ba rëcc comme niñ ko wax woon ci jotaay bi weesu mu ne wa awhaynaa ñu daal di wax yu ilaa ummi Muusa ki nga xamante ne nii mooy yaayu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam lan la ko boroom bi wax yu an ardi'i ne ko nanga ko nàmpal ba mu suur bu juddoo bu juddoo nanga ko nàmpal ba mu suur fa idaa xifti alayhi léegi nag bu dee nàmpal nga ko ba mu suur nga ragal mooy soldaawu Firawna yi di ñëw sa kër dégg muy jooy wala yu mel noonu bu dee nag waaye fa ida xifti alayhi bu dee da ngay ragal ñoom ñu jàpp ko daal di koy rendi wala ngay ragal mu jooy ginnaaw gi lan ngay def kon nag bu ko téye ci kër gi fa alqiihi na nga ko jël nga daal di koy sànni def ko ci benn foo xam ne fu baax la fil ni nga dugal ko ci ci ci ci niil bii ci dexu niil bii nga daal di ko ci dexu Égypte boobale nga daal di ko ci sànni teg ko ci wala taxaa fii suñu boroom ne ko te bul ragal dara lii xew wala tahzani mooy bul ragal lii ñëw moom nan lay mujje moom mooy liir bi boo ko tegee ci ci ci taabuut bi ci biir euh, ka kay carton bi mu koy def mooy dugal ko ci teg ko ci ndox mi foofu boo xam ne nag ci bant lay doon bu boobaa boobu bul ragal ay mbiram waaye walaa tahzani te bul njàq li weesu yow bul ragal dara inna ñun borom bi tabaaraka wa taala radduhu ilayki ñoo la koy delloo wi dinañ la delloo sa liir bi bul tiit di tabul njàq wa ja'iluhu te yëgal nañ la léegi laata muy judd ko ne moom sa doom jooju dinañu ko def minal mursaliina boole ko ci ñi nga xam ne man borom bi maa leen di yebal fa nag lii wax saydi yaayu sayidina Muusa alayhi moom lii ñépp d'accord nañ ne moom nekkuloon yonent moo tax képp ku naan kuy luy wane ne nit yonent la malaaka mi mooy ñëw wa ku malaaka waxal yonent la mooy kooku xam kooku loolu gënu la dëgër kooku dese naa xam li muy wax parce que Seydina euh, yaayu Seydina Muusa mi ñépp d'accord nañ ne moom nekkuloon yonent te malaaka bi suñu borom moo ko wax yu léegi benn wax yo affaire ngoo léegi ma ne la bàyyi lool sax nga man nga ne bon est-ce que malaaka la wax ma ne la waa léegi nañ teg nee xoolal nettali bi Seydina yonent bi alayhi salaam di nettali tam nekk Sahih Imaamul Buxaari yi fi nga xam ne ci lay nekk nettali manaaqibul kii ci qisasul anbiya nettali lan e yonent yi alayhimu salaatu salaam ak fi moom imaam al-Buxaari soloo na ko ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj mooy hadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhum mu ne mooy nettali kooku nga xamante ne nii moom dafa amoon yaramam daa derbee yàqu woon ak ki nga xam ne moom karaw la amatul woon ak ki nga xam ne dafa silmaxa woon ñett ñooñu nga xam ne borom bi moo leen yónnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñetti nit lañ ñoo xam ne ku nekk loolu feebar boobu la daloon ku nekk feebar bi la dal yónni am malaaka nee na malakan la yonent bi saa saa ñëw mu ñëw wax ak ñoom nattu leen ba na mu jeexe te ñooñu ñépp d'accord nañ ne du ñuy yonent kon nag affaire bi képp ku nu jàpp ne loolu moom moom loolu njuumte la te Seydina Imraan ibn Husayn taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam malaaka yi dañ doon wax ak moom di ko nuyu dañ ko doon nuyu mu leen di fay est-ce que kenn nee na Seydina Imraan ibn Husayn sahaaba boobu yonent la kenn waxu ko kon loolu mooy wax jooju moom dëgërul loolu tekkiwul dara loolu laa la doon wax ne looloo tax am na nit ñi ba léegi nii am na ñoo xamante ne nii suñu borom borom gis nga lam doon may xeetu yu njëkk ya xeetu yonent bi alayhi salaam fii la làmbaay gi ne ñaawe fii ba léegi a de gis nga l'an mille quatre cent quarante-deux tay lay jeex sax insha allahu taala ndax suba la ñuy dugg ci muharram insha allahu taala la mille quatre cent quarante-trois muy loolu mooy loolu gis nga ma ne léegi laay wax de mu tombeeg lan xaw ma ay huit août euh, huit août waaw huit août deux mille deux mille vingt et ci la làmbaay gën a ñaawe am na léegi ci kaw suuf fii ñoo xamante ni nii dañuy wax ak malaaka yi malaaka yi di leen gis te du ñu yonent loolu ñépp ko xam loolu nag yow nag boo toogee naan bon yow loolu est-ce ma ne la loolu am ndax suñu borom li mu defal xeet wi xaaja koo defal kenn ci yeneen xeet yi comme ni leen yonent bi alayhi salaam rawe yeneen yonent yi noonu la xeet bi rawe yeneen xeet yi te loolu gis yàgg dañ koo gis ci saar yi te tamit mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ay mayam borom bi may yi mu def xeet bi loolu dul jeex léegi nag xam na ko ku ko xam daal dina koy ñàkk xam ku ko ñàkk a xam wallahu ta'ala alam kon nag suñu boroom ne faltaqatahu kon bi mu waxee Seydina yaayu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam loo lële kon wax na ko ni muy def ngir garde Firawna yi ñuy wër di rendi xale yi bañ koo jàpp bu tiitee rek na ko gaaw bala ñoo ñëw na ko def ci benn benn bonn boyot boo xam ne bu baax la dugal ko ci géej gi boroom bi mooy mooy res li ci des mu ne faltaqatahu ba nga xamante ne nii ci la ko def faltaqatahu mu daal di koy for aalu Firawna waa kër Firawna nag mooy bañ degee bam degee liir bi ci ndox mi liir bi ndox mi di yóbbu liir bi di ko yóbbu ba mu jaar ndax bu ndax bu palais Firawna bi mel ni genre station balnéaire yoo xam ne fa lañ doon nekk di féexlu di wane seenug moomeel ak seenug seenug seenug ndaataa tëllëxee léegi nag faltaqatahu mu daal di koy for alu firawna waa gër na li na yakuna lahum aduwa ñoom ñu koy for te xamuñ ne ki ñu forkat ngir lan suñu borom nee na li yakuna lahum aduwa ngir mu nekk ngir ñoom aduwan neen moo ñoom noon noon boo xam ne ñoom mooy la leen gaay waxoon loolu la yonent ma sallallahu alayhi wasallam doon wax wax loo xam ne day dëppook dëgg parce que benn dëgg la ñuy jël rax ci li nga xamante ne nii mooy juróom mooy mooy mooy juróom-ñeent fukki Euh, wax yu amul ak juróom-ñeent mooy loolu lañ ci rax waaye bu ci tombeek nag ba ba nekk dëgg mu nekk dëgg lii dafa tombee woon mu ne loolu dëgg la mooy loolu noonu ñu waxoon ne kii ya kay daaneel sa nguur gi yow Firawna moom mooy juddu ci fii lay juddu loolu dafa tombeek mu nekk dëgg moo tax suñu boroom ne ñoom nag bañ koy for xamuñ woon li xew waaye li yakoona ngir mu nekk lahum ñeel leen adu wan noon wa hasanan waaye nekk seen njàqare gi nga xamante ne mooy tax ñoom li nga xamante ne nii mooy ne seen yooyu dina jeex de mooy mooy mooy seen nguur gi daal di jeex léegi nag mu ngi noonu léegi nag mu ne kon loolu la inna firawna mu ne dëgg-dëgg gis nga firawna wa haamaana ak njaati géem ngañ naan haamaan wa junuudahuma ak seen soldat yi leen doon jàppali si leen jëf yu ñaaw yooyale kaanu dëgg-dëgg nekkoon nañ xaatiina ñoo xam ne boroomi bàkkaarkat yu mag lañ woon ci lool ñu doon def di faat ay bakkan yu deful dara mu ne wa qaalat imraatu firawna léegi nag bi ñu ko foree waa kër firawna for ko léegi nag soxnaay firawna ba nga xam ne moom la doon wax ca suuratu tahrim mooy ba mu doon wax naan naan naan firawna moo mële daraballaahu mathalan ka borom bi doon saddal misaal muy sayyidatu Asiya bint Muzahim radiyallahu anha wa ardaaha moo doon soxnaay firawna moom mu ne mu ne nag moom bi ñu andee liir bi wa qaalat mu wax imratu firawna soxnaay firawna mu ne qurratu aynin lii mu ne lii de samak dalu xel la samak dalu bët la lii ñeel ma wala ka ñeel la yow firawna tamit comme que ñoom amuñu woon doom mu ne ko ah kii kon suñu doom la te suñu dalu euh, bët lay doon laa taqtuluhu kon nag bu leen ko faat yow yéen fa yow Firawna waxe ko waxu la majesté ak mooy waxu ko laa taqtuluhu parce que Firawna ab jabaar ab jabbaar la de koo xam ne mooy dictateur la fokk nga wax ko mooy neexal ko ne ko vous le vous vous vous vous maa boobale tubaab yi wax mu ne ko laa taqtuluhu bu leen ko faat yéen yéen sang bi asa amaana an yanfaana mu daal di ñuy jariñ moom mii aw nattaxidahu wala rek ñu jàpp ko wala lan doom wahum te ñoom nit ñi laa yash'uruna mooy du ñu yëg ni ñoom ndax nit ñi buñ gisee fii ci palais bi mu nekk fii jaroo fi dañuy jàpp ne suñu doom la kon nag nit ñi du ñu yëg am ñu ne wahum laa yash'urun mooy ne na ci boppam moom yëgul ni léegi moom affaire bi que ne gars yi mooy ne kii nii que moom seen mujjantelu mbir mooy kone kii ñu jàpp ne waaye mbir mi mën naa nekk nañ ko waaye moom qurratu aynin lii la waaw sayda sayyidatu Asiya loolu mu wax la mooy sayyidna Muusaa qurratu aynin la mooy li nga xam ne mooy seral bëtam parce que moom dafa gëm yàlla waaye Firawna nekku ko de léegi nag sauf que Firawna moom yëgul ne kii mooy gone gi nga xam ne nag moo nar a yàq ay mbiram ëllëg de wahum ka ñoom laa yash'uruna yëguñu lu xew kon